bii aynin fil janna fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laysa lii wala li iyaali ghayraha mu ne euh, bi nga xam ne ci la jullit ñi daal di ñëw gàddaay si ñëw madinatul munawwara mooy waa muhaajiruuna yi ñëw gàddaay si ñëw Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam istankarul maa mooy ndox mi daal miinuñu ndox mi waaw mooy xam gaa yi moom am na ñoo xam ne bu ñuy dem ay màggal yi Tuubaa dañuy yóbbaale ndox <laughs> dañ naan ndox mu neex wala ñu naan wëral kuy jaay ndox mu neex <laughs> mais lool xam nga loolu c'est relatif parce que ña fa dëkk ña dëkk foofu Kaolack ak ay Tuubaa yooyu ñoom ndox mi daa far neex ci ñoom. ñoom li nga xam ne moom la ci étranger bi ku fa dëkkul ñëw di di mu mu mu koy saf ak yooyu ñoom loolu loolu loolu loolu kii wagul loolu loolu ñoom xool gisatuñu ko voilà voilà <laughs> léegi mu ne nag bi mu demee noonu euh, mu ne wa kaanat li rajulin min bani Ghifaar yu yuqaalu la ruuma waaw am benn waay boo xamante ne nii ci waa banu xifaar la bokk amoon fa benn teen boo xam ne moom lañ doon wax ruuma muy bi'ru ruuma bi'ru ruuma muy teenu ruuma eh, léegi nag wa kaana yabi'u min al qirba bi mudd moom nag lim doon jaay baak yi mooy ku mu ku mu defal bac élément de mesure la xirba genre bac la yoo xam ne dañ lay defal sa sa récipient ñu defal la ci ndox ku mu defal après léegi yow xir mooy mudd ngay joxe mooy lu toll ni mudd moo xam ci tàndarma wala yu mel noonu benn mudd ngay joxe ngir mën a am xam nga loolu nag ñépp mënuñu ko woon voilà mooy loolu ah loolu ñépp ko woon ah. parce que nit ñi nag da xam ne affaire yi. dafa gën neex ci ñun léegi de mbir yi dafa gën a neex ci ñun te xadiis bi imaam at yi daal dina koy solo an abi salama ah abi salama abi salama la jataay bee weesu am na luñ doon gis maanaam salama ibn abdurrahman c'est pas salama abi salama la amooy ah, abu salama ibn abdurrahman mu mag mi rek te bokku bokku dañ koy boole ci fuqaha ci kii yi bokk mooy euh, fuqaha yu mag yi newoon Medina Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma am na ñu ne loolu la tudd sax Abu Salama la tudd am na wuute ñu ne déedéet dana la tudd waaye loolu beneen kii la kon moom mu ne kon Bishr ibn al-Bashir al aslami mu jële kon ci Bachir ah ci baayam ci Bachir al taala anhu mu ne kon muhaajiruuna yi bi ñëwee daal ndox mi daal bon istankarul maa waaw léegi nag ki ko moomoon benn waaye la ci waa banu xifaar yuqaalu mu ne teen boobu nag lañ doon wax aynun yuqaalu lahu ruuma yuqaalu laha ruuma léegi nag mooy ku ci bëggoon mooy kon danga doon joxe lool ngir moo defal la dox mudd te dëkk bi neexul woon nit ñi dañoo ñàkkoon mooy àddina bi léegi ñun mbiri xéewal yi dafa gën a yaatu ak lu la waay wax dafa gën a neex de dafa gën a neex alhamdulillah léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko bi'niha bi'aynin fil janna ne ko bi'niha wala tabi'iniha ndax da ngay jaay mbir mi bi'niha bi'aynin fil janna ne ko jaay ma ko mais nag mooy du xaalis laa lay jox de parce que gis na yonent ma saa saam gis na ne hein euh, ndox mi daanaka teen bii moo fi am ndox mu neex te gaa yi daanaka mooy am ndox feneen sax dafa xaw a jafe mooy ay buda amoon na mais ndox yooyu noonu xam nga bii nii daal yonent ma lay saaf saaf ne euh, euh, man nga ma ko jaay mooy ma weccee la ko àjjana mooy nga jox ma teen bi léegi ma def ko kir jullit ñépp léegi amatul ay ku balaa kenn root joxe mudd déedéet ñu def ko ku bëgg root ñëw ku bëgg a jëfandikoo jëfandikoo ngir ngir jullit yépp waaye nag yow boo ko defee nag walakal janna nga am benn mooy ma garantie la Allah nga aljanna fa qaala waa ji ne ko nag ah yaa rasuulallah sallallahu alayhi ne ko yow ndaw yàlla li laysa lii wala li iyaali ghayraha ne ko ah mbir mi de li ma ci jaaxal mooy du dama la koo bañ a jaay de waaye mooy man ak sama njaboot de amuñu lu dul teen bii teen bii mooy suñu source de revenu mooy li ñuy am di ci dunde ci teen bii li may li may laaj nit ñi ñu may fay ma leen ma ciy rootal de ci loolu laa yore sama sama sama njaboot ci laa yore sama bopp waaw eh, mu ne ko laa astati'u zalika ah loolu de moom wax dëgg moom jox la ko noonu moom ngir aljana rek ah mooy jar na ko de waaye bu ma ko bàyyee de lool de dama koo manul <laughs> waaw ku nekk tolluwaayam <laughs> yow miy wax yow miy wax foog ne affaire bi ñaata ñaata yoon lañu xadiis yi lañuy gis yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis yi daan ku def lii am aljana yow doo ko def parce que sa liggéey bee tax xam nga yii nii ñuy wax yii yépp jullee leen ëpp doole est-ce que xam nga jullee leen doole fokk joxe teen am aljana bu dee ne ab teen ndox ak li muy vital yépp mooy tax nit am aljana waa xoolal ki nga xam ne buur yàlla nangul na ko benn julli farat kooku dépassé na aljana yow est-ce que doo toog bañ a julli parce que sa liggéey bee tax <laughs> parce que da ngay toog naan mi kii moom mooy waa ji xanaa moom mi joxe lii am aljana sa way après de toute façon du ñàkk comme mais dañ naan lay yé <laughs> yow toogal foofu di wax derrière tes écouteurs wala ton ordinateur wala devant ta télévision wala ci sa njaboot di jaay naan allah bu doon man yow bu doon yow léegi la yow mu ngi mooy yow mu ngi am. ñaata yoon la yonent bi saa saam doon wax ana wa lan la wax ana wa kaafilul mu ne moom. man ak ki nga xamante ne nii kaafilul yatiim mooy ki nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy adopté ab wala yor ay mbiram wala di ko toppatoo yonent ma ne saab-saam tàllal ñaari loxo yi baaraam bi nga xam ne moom lay sàbbaale ak beneen bi ci tegu bi nekk ci digg bi ta takkale leen ni maag moom nii lañuy def aljana yow nga am possibilité amoo sa mbokk yi sa doomu frère yi wala ñoo xam ne xam nga leen say mbokk yoo xam ne am nañ ay jirim nga man sa mbokk bu faatu bàyyi fi ay doom yu sew nga manoon ci jël kenn minimum yor ko yar ko ngir yàlla defoo ko di fa yónnee non seulement di leen dimbalee weer wu dee nga ne man lii maa ko jël weer wu nekk xam naa ne son nañ seen yaay du man lool moom kese te tamit xale yi dañoo kii ma ne man weer wu dee nu mu dee dee saakub 50 kilos ceeb dinaa ko fa yóbbu loolu defoo ko te manoo ko te pourtant yeneen saa salaam nee na ki nga xam ne kaafilu yati maa moom ñooy takkaloo yow yow. yow loo xamante ne leneen manu la koo may surtout yu mel noon nga xam ne da ne koo koy bokk ñooy ànd nii. ñooy al ajjana fa may ne ak kooku ki def loolu fu ñuy ne ñooy taqaloo nii allahu akbar laa ilaa yow loolu xamoo du dégg ñaata yoon mais yu mel noonu dafa bari defoo ci dara kon yow bul ne waa ji lan moo tax waa ji dañ naan la yow yow yow fexeel yow nga def loolu ndax bari na sunna yi mu naan yii ku def lii aljana bari na te defoo ci dara parce que nee nga sa liggéey bi wala amoo jot wala ay mel nii xam nga da waaru affaire yi loolook loolu kon mu ne ko laa astati'u zalika manuma lool ah sama teen bi de moom jox la ko jox la ko ngir aljana kese moom ma taman ma am sama njaboot gii lañuy dunde loolu de manuma ko mu ne fa balaga daalika Usmaanu radiyallahu anhu fashtaraha minhu bi xamsin wa thalaathiina dirhamin Seydina Usmaan bi ko mbir mi kiiwee mu daal di koy jënd waaw bi xamsin bi xamsatin wa alf dirham mu jënd ko ci trente-cinq mille dir ay dirham mooy pièce argent la xaalis ci xaalis pas or or bi mooy diinaar mu jënde ko loolu waaw trente-cinq mille ci ay dërëm summa ata rasulallah ginnaaw gi mu dëkkal yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu jëndee teen bi fa qaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, waxu ko ne jënd naa ko da koo laaj ndax daa fa teg mooy ah <laughs> saari'u ila maghfiratin min rabbikum njëkkante leen jëm ci njéggal ci seen borom wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat njëkkante leen njëkkante leen euh, téléphone bee doon sonné tax fan laa yem waa njëkkante saarion njëkkante leen ci lii ila maghfiratin min rabbikum ci li nga xam ne mooy njëggal seen borom wa jannak aljana joo xam ne ardu as-samawat mooy aljana goo xam ne benn bi arduha samaawaati wal largeur bi rek asamaan ak diggant asamaan ak suuf ni mu yaatoo waaw iddat lil muttaqiin ñi ngi ragal yàlla ñooñu lañ ko pa waajal léegi nag Seydina Usmaan radiyallahu anhu ñëw ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah bi mu ko jëndee ataj'alu lii mithla alladhi ja'altu lahu 'aynan fil janna mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ataj'alu lii ndax dinga ma defal mithla alladhi ja'altahu ja'altahu lahu 'aynan fil janna ne ko ndax dinga ma defal moom li nga ko defal muy jenn aynan ab aljan ab ab ab ab ndox fil janna ci aljanna inishtaraytuha bi nga defal xifaar yi boobu ci moomoon teen bi neewoon nga ko mu jox la mu joxe ko nga nga garantil ko aljana man est-ce que di nga ma garantil aljana bu dee ne dama koo jënd ci moom qaala naam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah kay qaala mu ne ko qad ishtaraytuha wa ja'altuha lil muslimin jënd naa ko dal di koy def jox ko ngir jullit ñi allahu akbar allahu akbar am na ci lii mooy riwaaya bi imaam euh, euh, kii nee na boroom majma'u zawaid bi mu ko ëndee di imaam al mu ne wa fiihi ab Abdul A'la ibn Abil Musawir wa huwa da'if mu ne ci càllale bu imaam at-Tabarani bi Abdul A'la ibn Abil Musawir moo fi ne te moom da'if la am na beneen riwaaya boo xamante ne nii dañu ab yahud moo moomoon bi'ru ruuma teen bi noonu la tuddoon waaw bi'ru ruuma léegi bi nga xaman ne ci lañ saxaaba yi radiyallahu anhum ñëw foofu waaye daal lu cher la ko doon jaaye waaw Seydina Usmaan radiyallahu anhu jullit ñi am ci soxla waa ji ne moom dee lu cher la koy jaay te moom li mu koy jaaye mooy dootu mooy du jaay teen bi yépp mais day jaay jour bii yow Ousmane kon Ousmane ne ko Seydina Ousmane ñëw ne ko dama bëgg jënd teen bi ndax gis na ne jullit ñi soxla nañ ko nent ma sa sam bëgg na ko ko jënd te da doon wax ku ko jënd ay di nga am aljana léegi Seydina Usmaan ne radiyallahu anhu ne juif bi man nga ma jaay teen bi waa ji ne ko duma la jaay teen bi yëpp dama la koy xaajal jaay ko cher mooy damay lay jaay benn partie tey yow yaay root suba man maay aye man maay moom teen bi man maay di def sama commerce di jaay ndox mi Seydina Usmaan ne baax na daal di jënd affaire bi léegi nag ah <laughs> juif bi mujj ah Seyna Ousmane moom jouram bu jotee jullit ñépp la naan yéen jullit ñi yépp dem leen mooy teen bu ubbeeku na tey sama jour la na ñépp rot ñépp di rot juif bi nag bu ba ca suba ga waaye moom sa bu ñëwee yahut bi mais client yam doon am benn client amatu ko parce que julli nit léegi ah gaa yi naan nañ ko Seydina Usmaan mii nga xam ne majjaanan sawaay la lay jox ndox mi waaw robinet baay bu doon kii robinet baay diw ba mos nga xam ne mos moom moom robinet bi par lundi lundi mercredi ak lan vendredi moom moom ak dimanche non ak ak ak waaw ba vendredi lundi mercredi ak vendredi moom bosam bu ñëwee danaan taay leen rot duma laaj kenn kantaa beneen waa moom borom mardeek jeudéeg yooyu sawaay ak dimanche moom ni muy def moom day fayeeku gaa yi moom léegi di xaar Seydina Ousmane di xaar ayub Seydina Ousmane radiyallahu anhu juif bi nag après mer ne ko yow yàqal nga ma sama commerce waaw yàqal nga ma sama affaire léegi nag man dootuma gis kenn léegi ni may def kaay ma bi ci des bu ko defee nga moom lépp mu ne ko ay ca ñu waxaale juif bi wax ko mu daal di koy jënd jël lépp daal di ne jullit ñi ñu yonent bi alei saatu salaam teen baa ngoog bi'ru ruuma def naa ko ci yoonu yàlla ngir aljana jooju nga ma waxoon ne bu ma ko defee dinaa ko am loolu moo tax nga ne ma xadiis bi yow sa xadiis yi daal di la xoolal li koy dëgëral mooy imaam al Buxaari rahmatullah alayhi <coughs> ci kitaabu fadaa'ilu saxaaba asxaabi nabi sallallahu alayhi wa dafa def baabu manaaqibu Usmaan ibn Affaan abi Amr al-Qurashi radiyallahu anhu wa qaala nabi man yaxfiru bi'ra ruuma falahu al-janna mu ne baabu buntu manaaqibu Usmaan ibn Affaan buntu hein li nga xamante ne mooy jaloore yu Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu mu ne Abu Amr ñu koy dàkkantale Abu Amr waxoon naa lañ koy dàkkantale tamit Abu Abdillah mu ne ta wa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu nee na te waxoon nañ la imaam al-Buxaari bu dee qaala taaliq mooy loolu lu dëgër la mooy xadiis boobu xadiis la bu wér bu nee wa qaala te xadiis boobu imaam al-Baghawi soloo na ko ci liñ la wax sàng waaw mu ne muy xadiis bu wér mu ne wa qaala nee na ras annabi yonent bi alayhi salaam man yaxfiru bi'ra ruuma falahul janna képp ku gas teenu ruuma falahu ñeel na ko aljanna muy aljana voilà muy Seydina Usmaan moo ko jënd amaana après ba mu jaree ñu yaatal ko teen bi gin koo gasaat mu daal di koy defaat loolu moo tax ñu naan man mu ne man yaxfiru bi'ra ruuma falahul janna fa xafaraha Usmaan Seydina Usmaan jënd ko te mooy ki nga xam ne mooy ki ko yaatal la voilà mooy ki ko yaatal kon loolu la def yonent ma lay saa kon mu woog yonent ma lay saa saam ne ko kon alakal janna waaw moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu kon waa Medina génn mu teggil jullit ñi xeetu yonent ma lay saa ci réew ci gox dëkk yonent ma lay saar saam épine bu toll noonu muy problème mu ñàkk ndox ak ndox mu neex ak ndox moo xam ne moom lañuy am boo xam ne jullit ñee ko moom mu joxe ko ngir jàmm ak ngir borom bi subhaanahu wa taala yonent ma lay saar saam assuré ne woon képp koo xamante ne nii jënd nga ko falahul janna dina am aljana Seydina Usmaan moo ñu ko jëndoon bi nga xam ne nag ci la ghazwatu Badr am ci la ghazwatu Badr am yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woote ci xam nga xare bi li ko indi woon mooy njëgg mi lañ doon jëli caravane bu jullit ñi bi waa Quraysh tegoon loxo mooy seen alal yi lañu yëg ne Abu Sufyaan jaar jóge na Makka dem na Shaam ba mu doon dem fexoon nañ ko kar mu rëcc bi mu ñibbisee ñu kar ko ngir jëli alal jooju ndax suñu boroom moo leen ne yéen seen alal yi man ngeen koo nangu waaw gars yi dañoo jël seeni alal ba pare di ko commercer ñu naan déet ñuy jaar seen buntu kër di leen narge ñuy génn keroog Seydina Usmaan bi yonent ma lay sarsam di wax nit ñi nañ waajal dem balaa njëgg mee raw ba mu naree génn dafa tombeek Sayyidatu Ruqayya bint Rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam daal di feebar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ne ko yaa Usmaan toogal ci sa côté soxna bu ko defee nga fexe nga toog ak moom ba ni nga xam ne comme que dafa feebar nga assister ko muy sayyidatu Ruqayya bint a alayhi afdalu salaatu wassalaam léegi ah, loolu moo tax fekkewul ghazwatu Badr comme ni ko imaam comme ni ko imaamu Abdallah ibn Umar daal di nettalee ta xadiisam mu ngi ci saxiix yi fekk dafa am benn waay bu ñëwoon doon ko laaj naan ko hé fekk ay nit toog ci mooy ab mooy <laughs> bu yàgg fekk Seydina Abdullah ibn Umar ne woon Makka après xilaafatu rashidun ak ñoo ñëpp waa ji benn égyptien la <clears throat> ñëw agsi gis ay nit ñu toog fële mu laajte mais ñee ñooy ñan ñu ne ko ñee de haula ay Quraysh ñee ñooy waa Quraysh de mu ne fa mani shaykhu fihim ana kan mooy seen sëriñ kan moo fay mag ma kan mooy boroom xam-xam bi foofu ñu ne ko ibnu umar abdallah ibnu umar doomi seydina umar ibnu alxataab mi ngeen xam umar mi ngeen xam moom mooy sëriñ ba moo fay kilifa ga moo ne noonu ci biir mbooloo mi ñu moom la nit ñi dar noonu waa ji ñëw naan ko hal ne ko yabna umar inni as'aluka an ashiya ne ko yow ibnu umar dama lay laaj ay mbir fa haddithni anhu nettali ma ci loolu damaa bëgg nga tontu ma tontu boo xam ne nag tontu bu leer lay doon ci lii ma lay laaj waaw yabna Umar radiyallahu anhuma mu naan ko bokk na ci lim ko doon wax naan ko ta'lamu annahu ay Usmaan taghayyaba an Badr wa lam yashhad qaala na'am waa ji naan ko est-ce que xam nga ne Seydina Usmaan fekkewul woon Badar te fekkewu ko mooy daf ko absenté woon ñëwul woon Seydina Abdullah ibn Umar ne ko waaw ba waa ji ak laaj yam laajoon yooyu dinañ ko insha allah ci yaatal ci buñ àggee ci foofu mooy Seydina Abdullah ibn Umar bàyyi ba waa ji wax booy mu wax ba pare tontu ko yu mu ko wax mu ne ko naam waa ji na allahu akbar ngir jàpp ne am na confiance que ne waaye mu ngi nii Seydina Usman dafa fekkewul woon Badar waaw dafa absenté woon ñëwul mooy pour moom moom moo bañoon ne dem du dem quoi wala moom moo bëggul woon a dem wala mbir mi da doon bañ a xarit yi rek Seydina Abdullah ibn Umar nag ne ko nag déglul fii ma wax ak yow waa ji pare mu ne ko déglul déglul déglul amma taxa wa amma taxayyubuhu an badrin fa innahu kaanat taxtahu bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat marida fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna laka ajra rajulin mimman shahida badran nee na mu ne waa ji xaaral ma wax la lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Usmaan fekkewul woon li nga xam ne mooy Badr mu ne ndax moom doomu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne woon ci suufam mooy moom la doon denc di Sayyidatu Ruqayya bi ñuy waajal Badr di dem ngir xare ji ngir màng ma ndax xare taxul woon a jóg kenn moom bëggoon naa dem yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ne moo ne ko yow inna laka ajra rajulin mimman shahida badra képp di nga am yoolu ku fekke badar ku fekke fa ñu jëm mooy après la ko wax ne ko da ne ko toog fi toogal ak sa soxna nga toppatoo ko ndax dafa feebar nga assister ko biñ demee Badr moo tax biñ demee Badr ghazwatu Badr ñu dem ba ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy joxe màng mañ fa am ba mu koy séddale daf ca boole Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu moo tax Seydina Ousmane yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ne yow yaag ay mu ñëwee la ne ko yow yaag ku fekke Badar yéen a yem loolu moo tax Seydina Ousmane ku ne Seydina Ousmane minal badriyin wax nga dëgg. waaw ku ne Seyna Usmaan ci waa ahlu Badr la bokk te ci ñoom la bokk ci waa ahlu Badr la bokk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ci boole waaw Allah Allah dinañ gis lu rëy ci ghazwatu Tabuk bi muy ñibbisi moom Seyna Rasulullah ci Medina bam naan inna bil madinati rijaalan Allah am na ñu nekk góor ñu nekk biir Medina de hein daanaka lu ñu am ci suñu voyage bi suñu xare bi biñ demoon ñoom am nañu ko waaw te pourtant gars yi ne mais ñoom génn ñu Medina mu ne waaw ñooñu ngànt moo leen téye waaw lool moo tax ci kaw loolu dañ naan yéene moo gën a foor jëf ak yu mel noonu mais yéene gën foor jëf kenn du ko wax ngir bañ a def waaw toog li yàllay digle defoo ci dara doo julli doo woor naan yooyu yépp yéene am solo waaw yéene am solo te sama sama ak xol xol a am solo te loolu waxu kalimatu haqqin yuraadu biha baatil waaw do waxu dëgg la joo xam ne ki koy wax neen la nar ca gannaaw moom la làq ca gannaaw kon Seydina Usmaan fekkewul Badar waaye yonent bi alay ci ndigalu yonent bi alay saab saab moo ko ne bul dem sa soxna dafa feebar waaw loolu ñu gis ci ne kon am sa soxna su feebar walla yu mel noonu loolu ngànt la ci lu bari waaw ngànt la ci lu bari toog assister ko mu toog assister soxnaam ñu dem Badar bañ fa jële yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu jox ñi fekke Badar li mu jox Seydina Omar li mu jox Seydina Siddiq li mu jox Seydina Omar Seydina Ali loolu la jox Seydina Ousmane li mu jox Seydina Hamza loolu la jox Seydina Ousmane te génnul Medina bi nga xam ne ci lañ gañe Badar ba ñoom Seydina Zayd ibn Haritha ñëw ngir nettali gaaw ngir wax xabaar bu neex bi waa Medina këne fañ demoon doon daje uh, màng Quraysh karabaanu Quraysh dajewuñu Qura ak Abu Sufyan dañoo rëcc waaye Abu Jahlin lañ dajeel ak armée bu waa suñu borom def nañu daal di leen noot daldi dinañ leen gañe wa qutila abu jahlin wa qutila utbatu bnu wa shaybatu bnu rabi'a wa ibna wa ibna shayba muy kan al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a moom it faat nañ ko Abul Bakhtari ibn Hisham di lim ba mu ne surtout wa qutila Abu Jahl gaa yi dañ ne non Zayd ibn Haritha dafa dof sûrement dafa am lu ko dal kii dafa manqué <laughs> la ilaha sayyidu Quraysh la ne faat nañ ko Abu Jahl naafiq yi naan kii waxul dëgg bon xam nga. ñi jaaroon ca kaw mook ñoom alxanawi ñii jaar ne woote yi ci suufu Medina ñii jaar ca kaw ñu yëgal bu gi ba ñu agsee di kooku ci foofu noonu fal sayyidatu Ruqayya daal di génne àddina radiyallahu taala anha wa ardaha fekk yonent bi alei saatu salaam bi Badr digg ñibbeegul sil Medinatul Munawwar Seydina Usmaan radiyallahu ñàkk soxnaam mu waajal ko ñu denc ko ci Baqi' laata aleyhi salaatu wasalaam bi ñëw mu nekk euh, loo xam ne lu ko touché woon la moom Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu après yonent bi aleyhi salaatu may ko sëram waaw um muy Ummu Kalsum yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw gi mu jël Seydina Usmaan daal di koy may beneen doomam juñu naan ummu kalthum bint rasulillah sayyidatu ummu kalthum radiyallahu taala anha wa ardaaha loolu nag moo tax ñu koy woowe am na benn wax bu ne looloo tax ñuy woowe seydina Usmaan Zunnurayni waaw ndax mooy kenn ki nga xamante ni comme li seydina Ali radiyallahu anhu wax koo xamante ne kenn koo xamante ne ñaari doom yonent ñaari doomu yonent yu jigéen dañoo dafa tëj seen bunt seen ginnaaw mooy mooy moo nekk seen boroom kër paa dalee na boole ndax loolu lislaam bool <laughs> bu ci dégg gis nga kii dafa génn àddina yonent bale saasam doon ko may ki ko des waaw wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf alquran sharia day tere ku dajal ñaari doom ñaari sœur am na ñoo xam ne ñoom lool mooy seeni fantasme waaw waaw ñaari seex ñu waaye muy bàkku ne ñoom ñaari ñépp aadama ak awa ñoom ñaar ñépp ci sama gannaaw lañuy jàll loolu kenn du ko bàkkoo hada haram suñu boroom dafa tere ca suuratu nisaa wa an tajma'u baynal uxtayni illaa ma qad salaf suñu boroom dafa tere kuy deñ ci ñaari sœur en même temps même temps lu dul ci li jàlloon ndax li jàlloon loolu jàll na voilà te loolu mooy léegi nga ne ma léegi koo xam ne dafa amoon deux sœurs nag loolu gisoon nañu ko takkoon ñaari sœur tuub dañ naan ko da ngay ba kenn ki waaw mooy bàkkaaru ku takk ku leen takk nekk jullit du la dal parce que yow même bu doon xam nga ko mais nekkoo woon jullit léegi nag da ngay bàyyi kenn wala nga nekk jullit bu ko xamul ñu xamal la ko léegi mooy ne léegi yow dangay bàyyi kenn voilà da ngay bàyyi kenn ah mais manoo boole ñaar ñépp déedéet loolu man da il faut nga bàyyi kenn euh, te xoola sayyidatu Ruqaya sayyidatu Ruqaya radiyallahu euh, euh, anha xam nga ñoom ñoo daqoon ci mooy ñoo ëppoon taar ci ñu ñu yàlla bind doom yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, euh, moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam te Seydina Usmaan tamit dafa newoon ku taaru am na xadiis yoo xam ne yu wérul la yuy wax ne moom aleyhi salaatu wassalaam da wax ne Seydina Usmaan euh, day niru kii ki nga koy nirole mooy Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam muy xadiis Seydina Abdallah ibn Umar mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna nushabbihu bi abina Ibrahim aleyhi mu ne loolu boroom alkaamil moo ko solo Ibn Adi bi sanad bi wérul mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane may niru mooy suñu baay Ibrahim Seydina Ibrahim mais xam nga yonent bi salaam da ba mu demee Isra ak Mi'raj ak ba mu gisee Seydina ba mu gisee yonent bi alayhi salaatu salaam di leen décrire yonent euh, saxaaba yi radiyallahu anhum dane leen kanta Seydina Ibrahim mu naan ki gën niru seen waaji mooy moom boppam mooy Seydina Ibrahim moo ko gën a niru moom yonent bi alayhi salaatu salaam kon bu nee Seydina day niroog moom mooy kon moom day niroog Seydina Ibrahim alayhi salaam mooy day niroog kan sallallahu alayhi wa moo tax am ñu naan moom ci saxaaba yi moo ci gënoon a niru yonent bi alayhi salaam ak kan doomi Seydina Jaafar yi te xam nga yii nii wérul mais Seydina Jaafar xadiisam dafa wér gisoon nañ bi ñuy gis tarjama Abdallah ak Muhammad ibn Jaafar ibn Taalib radiyallahu ta'ala mu ne kanta Muhammad mooy euh, doomu Seydina Jaafar yonent ma lay saa saam ne moom day niroog suñu suñu suñu bàyyi tax Abu Taalib moom Abu Taalib lay niru kanta Abdullah ashbahta xalqi wa xulqi mu ne kanta mooy ba ba seen bàyyi génne àddina mu wat leen après teg leen ci kawam naan naan Abdallah moom de kii Muhammad sallallahu alayhi <laughs> mooy turandoo ji waaw moom lañ ko tudde Allah moom la ko Seydina Jaafar dëppale de mu ne moom day niroog suñu baay suñu baay tex Abu Taalib moom lay niroo moom boo gisee rek daa mel ni Abu Taalib nga gis kante Abdallah nag moom daf ma niru ci ci ci bind loo loolu Jaafar <laughs> voilà baay ji la waxoon loolu mooy baay ji naa Jaafar ci boppam dafa niroo ki kan yonent ma ne saa saa mooy ba ñuy xëccoo doomu naa Hamza bi Makka moom Zayd ibn Seydina Zayd Ali radiyallahu anhu ku ne man maa ko yor waaw après ku nekk mu wax la mu ne kanta Jaafar yow da nga ma niru ci bind da nga ma niru ci ci ci jikko waaw kanta Seydina Ali anta minni wa ana minka mooy yow ci man nga bokk mooy yow ci man nga bokk mooy maag yow benn lañu ci man nga mooy parti nga ci man Allah mu ne kanta Seydina Zayd moom mawaalii naa waaw moom suñu kii la te moom voilà ci ñun la bokk moom suñu allié la <laughs> waaw te mawl mawalil qawm minhum waaw mawlal qawmi minhum kanta sayna Muhammad ci Abdallah dane moom dafa niro daf ma moom man lay niro voilà moo tax mu ñooñu ñoo ñi ginoon niru yonente bi alei satu salaam Jaafar ak doomam yi ak sayna Abdallah euh, sayna Usmaan gaa niroo naag moom mais xadis bi koy wax mooy wérul xadis bii nii imam ibn Adi moo ko soloo boroom alkaamil bi sanadin da'if waaw ndax bu nee sayyidatuna kan seydina ibrahim lay niru te moom nee yonent bi alayhi salaatu salaam seydina waa ji la gën a niru mooy man man kon mooy seydina usman bu mooy man lay niru moom lay niru rek soloo ah, ah, mel noonu ba léegi imam ibn adi moo ko solo ci alkaamil waaye sanadam tamit bu da'if voilà euh, léegi sëy euh, kii euh, voilà lan lañ doon wax kii yonent bi aleyhi salaam dafa dafa kii dafa yónnee daa am ku mu yónni ci Seydina Seydina Usmaan jox ko benn kado ak Sayyidatu Ruqayya waaw yónni ko benn benn kado am ku mu ko jox waa ji dem ngir mu jox ko Seydina Usmaan waa ji dem yàgg fa lool yàgg fa lool <laughs> léegi nag bi mu fa yàggee mu ñëw bi mu ñëwee yonent ma lay saar saam ne ko maa xabasaka yonent mi alayhi salaatu salaam ne waa ji maa habasaka illaa kunta tanzuru ilaa Usmaan wa Ruqayya ta'jabu min husnihimaa yonent mi alayhi salaatu salaam ne waa ji <laughs> ko yow xam naa li la fa téye li tax nga yàgg mooy yow na ngaa dem mooy li tax nga yàgg na ngaa dem di xool di xool Seydina Usmaan ak Seydina Ruqayya gis leen ñoom ñaar di leen xool rek di xool seen xar kanam yi rek ta'jabu nga yéemu min husnihimaa ndax rafet gi ñu rafet. loolu wootu la fa téye ama fa fa nga nekk di xool rek <laughs> waaw di leen xool ndax taaru gi ñu taaru waaw moom nag Seydina Usmaan radiyallahu anhu doon na wax ne xoolal rek allahu akbar xoolal ma lii la wax xoolal ma lii nga ne ma mooy lan mu ne xoolal li mu wax nee na euh, laqad ixtaba'tu 'inda rabbi 'ashran inni la raabi'u arba'atin fil islaam wa maa ta'attaytu wala tamannaytu wala wada'tu yamiini ala farji mundu baaya'tu biha rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wala marrat bi jumu'atun mundu aslamtu illa wa ana u'tiqu biha raqaba illa an la yakuna 'indi fa u'tiquha ba'da dhalik wala zanaytu fil jahiliyyati fi jahiliyyatin wala islaamin qatt waaw mu ne man de am na loo xam ne am ndenc la bu ma def sa borom ba di yaakaar def ko li wajhil karim ngir moom képp borom bi subhaanahu biis mbir la mu lim ci yooyu mu ne inni la rabi'u arba'atin fil islam man maay ñeenteelu ku dugg ci lislaam xam nga côté bii waxoon nañ ko ba ñuy gis islaamu amru ibn abasa yooyu yëpp gisoon nañ ko ca début ba tarjama yi njëkk a def parce que li tax ku nekk naan man maa njëkk tuub wala kee naan man maay nombre tel parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam doonu loon wax ñu tuub ñépp xam nga am lum na abasa moo ñëwoon ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mais yow kan moo la topp ci lii ngay woote mu ne ko abdun wa xur waaw abdun wa ab jaam ak koo xam ne libre la kon bu dee yonent bi aleyhi salaatu salaam un abdun jaam xo mooy jaam bi xurun ku libre ak moom muy ñaata muy kat mu ne kon maanaam rabiul islam Seydina Usmaan it wax loolu waaw parce que moom man na ne kon man Seydina Ali jo Seydina kii rasulullah ak soxnaam Sayyidatu Xadiija ñoo ma jiif Seydina Abu Bakar moom ak moom mi ma convaincre man bi ma convaincre ñuy kat mooy loolu lépp ku nekk moo tax ku nekk li nga wax noonu la waaw ku nekk li nga wax noonu la léegi nag mu ne wamaa ta'ay wamaa ta'ayyaytu wala tamannaytu waaw mu ne ba ma tuubee ba léegi dugg ci lislaam masumaa mooy yàlla te masumaa wax lu amul waaw masumaa wax lu amul te masumaa mooy borom bi subhaanahu wa taala Allah te lii ba mu koy wax mooy après bu yàgg mu ne xoolal bii moom moo gën a tax fii mu ne wala wada'tu yamini ala farji mundu bay'atu biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne sama ndejoor loxo ndejoor mais droite ba ma ci jaayanteeg yonent bi alayhi salaam bu may dugg ci lislaam di jaayante gën dugg naa ci lislaam jaayante naan moom bi ala sam'i wa ci muy neex ak muy naqari depuis boobu masuma laal ba ma jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu salaam ak sama main droite masuma cee laal sama pëy mu ne masumaa jël sama ndejoor di ko laal ak sama awra ba ma ci jaayantee yonent bi aleyhi salaatu ba léegi xam nga yonent bi aleyhi dafa tere laa yamassanna ahadakum zakarahu bi yamine waaw bu kenn ci yéen daldi laal li nga xam ne mooy awram mooy sàkkaram ak li nga xam ne mooy la ko ndejooram loolu moo tax même boo koy raxas doo ko raxase loolu doo ko ra doo téye sa loxo ndejoor nga téye ko sa pëy déedéet xoolu Seydina Usmaan moom nee na man loolu moom mooy laata may dégg laata sax yonent ma ne sax sax bi a man loolu comme loxo bii ci laa jaayanteeg yonent bi loxo bu loxo boobu loxo bu laal loxo yonent bi alayhi salaam jaayanteeg moom du ma gën mu ne. wala marrat bi jumu'a te benn ajjuma masumaa romb mundu aslamtu ba tuubee ba léegi ajjuma am Medinatul Munawwar illaa wa ana ludul ne man Usmaan ontiqu fiiha raqaba dinaa libérer minimum benn jàmm tous julli ajjuma ma daal di libérer li nga xam ne mooy ab jàmm illaa an laa yakuna ludul ne xanaa ma bañoo am xanaa ma bañ am te bu ma amul nan laay def bu ma amul nan laay def mu ne dama koy ba dafa ontiquha ba'da zalik ma libéré ko ginnaaw ginnaaw bu ma ko manee ginnaaw àjjuma jooju mu ne wala zanaytu fi jahiliyatin wala fi islam te masuma masuma euh, mooy yàlla ci pëy mooy masumaa njaaloo fii jaahiliyatin du caagante ne fi nga xam ne mooy ba ma mooy avant lislaam ba ma ne avant l'islam di ñëw walla fi islam bi ma ne duggee ci l'islam bi masumaa masumaa mooy yàlla masumaa euh, njaaloo waaw kon Seydina Usmaan nag bi ko yeneen ci alayhi salaam mayaatee bi mu ko mayee Sayyidatu Ruqayya euh, mu génn àddina bokk mu may ko sëram di Ummu looloo tax ñu koy woowe Zunnurayni Zunnurayni loolu wax la bu siiw que looloo tax ñu koy woowe waaye soloo nañ ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, Seydina Ali radiyallahu taala anhu <coughs> comme ni ko Xaysama soloowe ak imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhima ci xadiis seydna ali radiyallahu anhu ci xadiisu seydna ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw an-Nazzaal ibn Sabra an-Nazzaal ibn Sabra mu ne qulna li ali dañoo wax ci abu Xaysama mu ngi ko sowoo ci fadaa'ilu saxaaba ci yoonu ad-Dahhaak an an-Nazzaal ibn Sabra moom mu ne xaddasanaa mu ne qulnaa li Ali xaddisnaa an Usmaan nee na Seydina Ali radiyallahu anhu mooy bi mu nee xalifa dañ ne ko mais nettali ñu ci Seydina Usmaan dañoo bëggoon nga wax ñu mooy kan Seydina Usmaan waxal ñu ci Seydina Usmaan radiyallahu anhu mu ne qaala zaaka mru'un yud'aa fil mala'il a'laa dhan nuurayn Allah Allah mu ne kooku de ki ngeen wax ma nettali leen wax leen ci ay mbiram muy Seydina Usmaan ibn Affan ibn Abil Aas ibn Shams ibn Umayya ibn Abd Manaf ah mu ne leen zaaka koo kële joxoñ ko joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yamu yor moom moo male imru'un nit la koo xam ne yud'a fil mala'il a'la dhan nit la koo xam ne ca malaul ala la plus haute assemblée de toutes les assemblées muy al malaul ala ar rafiqul ala la plus haute assemblée bu malaaki yi foofale nga xam ne vraiment jagoo jagoo ñi jagoo ñi lañ fay tudd ah <laughs> ah seen discussion yoo yële seen waxtaan yu am solo yoo yële mais foofa de xam nga nan lañ ko fay woowe zan nuuray ni zan nuuray ni la ko waa almalaul ala di woowe waaw kon de loolu moom yéeme na <laughs> mooy boroom ñaari leer yi waaw mooy ñaari leeru yonent bi alayhi salaatu salaam muy ñaari sox ñaari doomam muy sayyidatu Ruqayya mu may ko ko mu génn àddina mu may ko sayyidatu Ummu Kalthum moo tax ba mu ko ko mayee mu génn àddina ba mu génn àddina mais ci kanam kanam yonent ma sa sam dane ko bu ma amoon beneen de dinaa la ko mayaat waaw Allah moo tax Seydina Ali radiyallahu ne xamuñu kenn koo xam ne jàll na ci gannaaw ñaari doomu yonent ku dul Seydina Usmaan kooku mooy nuuray Allah moom mooy Dun Nuurayni kon gis nañ Dul Hijratayni ñaari gàddaay yi Dun Nuurayni hein léegi kon moom Seydina Usmaan léegi nag fekk na xare yi ci tegu après ghazwatu Badrin euh, fekke woon na fekke woon na lan fekke woon na ghazwatu Uhud fekke woon na moom Seydina Usmaan ghazwatu Uhud moo tax xadiis biñ la doon wax sànq xadiis biñ la doon wax sànq muy bu Seydina Abdullah ibn Umar waajooju égyptien boobu bokkoon na ci liñ ko laajoon naan ko hé hal ta'lamu anna Usmaana farra yawma Uhud hé yow yaay cheikhu Quraysh yaay seen sëriñ fii man Égypte laa jóge ak sina bëgg nga wax ma ci Seydina Usmaan après nañ la lan moo tax waa ji doon laaj loolu mais pas pas ci jataay yii mais dinañ ci ñëw ci biir tarjama bi insha allah dinañ la wax pourquoi waa ji jóge fële moom ñëw di laaj naan ay Eh, Seydina Ousmane yow ñëwul woon demul woon Badar est que xam nga yow ko ni laaj ne ñee ñan la mbooloo mee ci Kaaba gi ñan la ne ah ñee de waa Quraysh la mu ne kan moo fay sëriñ bi ñu ne Ibnu Umar de moo fay kilifa ga waaw mu dem laaj ko di ko laaj ay mbir ci Seydina Ousmane dinañ la wax lan moo tax mu doon laaj loolu insha allah léegi bokk na ci liñ ko waxoon naan ko atalamu naan ko é du xam nga ne hal ta'lamu anna Ousmana Ah, farra yawma Uhud est ce que xam nga ne Seydina Usmaan dafa daw keroog bisu Uhud qaala na'am Seydina euh, ko ah, xam naa ko kay na ba mu paree xam nga wax naa ba mu paree nag ba mu ñetti laaj la laaj ba mu paree nag dafa jubile di def na way opinion bam amoon ak lam amoon dëgg la voilà mu ngi nii saxaaba bi na ko li nga yi laaj noonu la mais Seydina Abdullah ibn Umar dana ko nag taxawal taxawal nga xaar dane ko taxawal nga xaar tontu ko bu ci nekk nag ne ko nag ay wa wëyal nga yóbbaale idhab biha al ana yóbbaaleel bu ko defee ñaw nga jàppoon ne am nga dara <laughs> Seydina Abdullah ibn Umar ne ko waaw xam naa ko kay bi waa ji paree nag mu ne ko eh waa ji di jubile mu ne ko taal na la léegi da nga laaj ñetti laaj ñëwal fii ma laaj ma tontu mooy bu njëkk bi wax nañ ko sànk mooy ñàkk a fekkeem Badar mu ne ko loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam doomam la Seydina Ousmane doon denc yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Ousmane bul dem yow suñu génn bi ñuy génn bu ci dem bu ci dem yonent bi aleyhi salaatu salaam de moo ko ne woon bul dem te ba mu ñëwee da ko boole ci waa yu Badr lam leen jox la leen jox ne ko innaka rajulun mimman shahida badr waaw yàgg ñi fekke badar yéen a yem daw gi ngay wax naan seyna Usmaan keroog Uhud dafa daw dëgg la waaye amma firaaruhu yawma Uhud fa ashhadu anna allaha afa anhu wa ghafara la maa ngi wat ci yàlla maa ngi seede man ibnu Umar ko ne buur yàlla jéggal jéllale na lool te jéggal na ko waaw ndax ña dawoon keroog Uhud dana jéggal naa leen comme niñ ko gisa woon te Uhud lan noo taxoon ñu daw waxoon nañ la ko Uhud gaa yi naafi kii ba yéeféer bu bon Iblis moo leen nee leen ñu ne faat nañ ñu dem ci ma aley salaam gaa yi leen ne jeex na kon xare bi jeex na lu ñu fiy def nañu ñibbi ah? nit ñi dew di dem ñu bari di dem ba ñu dajee kan Anas ibn Nadr Anas ibn Nadr moom lañ tuddee Seyna Anas ah ibn Malik mais mais mais je ne sais pas pourquoi Seyna Anas ibn Malik ba léegi defuñ tarjama ça c'est c'est c'est quelque chose de de de d'inexplicable <laughs> mook mook Mawlana Ibn Abbas <laughs> radiyallahu anhuma mais insha allah insha allah dinañu ñëw euh, mooy turandoo Seydina Anas Anas ibn Nadr mu ne leen nee ngeen fan ngeen jëm bu gis nit ñu di daw ñeen ñu bari di daw mu ne leen fan ngeen daw ñu ne ko ndax qutila rasulullah ndax rey nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam kon lan la ñuy defati fii xare jaratu ko jeex na mu ne leen bu dee ne dañ koo faat fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah ñëw leen ngeen xare ngeen faatu jaay seen bakkan ci li nga xam ne yonentu Yàlla saa saam ci kaw loolu ngeen jaay seen bakkan ci kaw li nga xam ne loolu la ci kaw loolu la alayhi saa saam jaay bakkanam gaa yi récisir la looloo tax daw boobu mooy te lool musiba la boo xam ne ah yow am na ñoo xam ne yonentu Yàlla saa saam musiba gi gën a rëy gu dal jullit ñi mooy génn dum génn àddina te gis nga keroog ba mu génnee yonent bi saa saa bu bi bi mu génnee àddina mais sabbata allahu aba bakrin wal abbas yonent ku saxaaba yépp ku nekk amoon nga façon benn lu la dal seydina abu bakr as-siddiq ak seydina al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhuma ñoom ñaar la suñu boroom kii de waaw gis nga Seydina Omar mooy faatu yonent ba lay sax sam xabaar boobu dafa yóbbu dafa mais daf ko yóbbu feneen ba mu yor jaaseen di wut naan képp ku ma ne képp ku ma ne yonent ba lay sax sam génn àddina dinaa dog sama jaasi jii laay doge diggante yaramam ak boppam waaw naan naa yi ñoo ko wax yonent salaam faatuwul dafa dem ci boromam day ñëwaat te bu ñëwaatee. dina dina dina faat naafiq yi nga xam ne ñoo naan dafa génn àddina di wër di daw yor jaaseem di wër kenn mënu koo téye kooku mooy gis nga kook li ko dal te mooy ar-rajulu thani ba'da Abi Bakr fi l'islam deuxième personne ci l'islam ginnaaw ci l'islam ginnaaw Seydina Abu Bakar bu dee kook la loolu dal Seydina Ali bougéwul fam ne woon dafa mel ni seen làmmiñ yi ñii seen tànk yi mel ni dañ koo téye ndax xabaar musiba bu rëy bi nga xam ne moo dal ci kaw xeet bi muy génnuk àddina yonent bi alayhi salaatu salaam mu génn àddina moo tax Seydina Anas ne Medina yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu fi ñuy dafa reer nañ ne bés ba mu génnee àddina waaye dangay xam ne mbir mi mooy mbir mi ni mel waaw ñépp xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne atu fi mooy loolu mais mooy mooy li nga xam ne musiba bi nga xam ne <laughs> ñi ko supporté bariwul la ku ne amoon na lu la dal Seydina Siddiq ak Seydina al Abbas ñoom la suñu borom dëgëral Seydina Siddiq ñëw na sax di di di dëfal Seydina Omar di ko kii mais Seydina Omar taxul mu kii muy continuer di di di daw ak kii rek il a mu commencé wamaa Muhammadun man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut képp koo xam ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga doon jaamu xamal ne génn naa dina tey képp nag koo xam ne buur yàlla ngay jaamu xamal ne buur yàlla hayyun aji dundu la laa yamutu moom du génn ak du du faatu mukk voilà du faatu mukk ndax buur yàlla newul ci àddina bi newul en dehors d'àddina bañ naan génn na àddina mooy du waaw du faatu moom borom bi subhaanahu wa taala du faatu wax aaya ya wa maa muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shaakiriin allah sayyidina Umar door a dal mu jàng aaya boobu gaa yi saxaaba yi naan aaya bi dafa mel ni ñu ngi koy dóor a dégg ñu mel mel ni ñu ngi koy door a dégg ba aay bi alxuraan wax nañu ko bu yàgg wa maa muhammadun illaa rasul ndaw seydinaa muhammad nekk lu dul ndaw yàlla mooy li gën a rëy ci titre abdullahi wa rasuli mooy li gën a rëy moo tax loolu doon bind min muhammadin hein abdullahi wa rasuli ila qaysar azimi ruum waaw lii mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah waaw abdullahi jaamu bi yàlla wa rasuli di ndawa ila qaysar wala ila hiraql wala ila muqawqis loolu la doon bind kon mooy ku nekk kon loolu mooy loolu nouvelle kene yonent bi aleyhi salaam génn àddina waxuma la daw loola ci xare waaye yow damm a say tànk waaw loolu moo taxoon gaa yi daw moo tax Seydina Anas ibn Nadr waxoon loolu ñam ji la yeeloon voilà Seydina Usmaan radiyallahu anhu loolu noonu dafa bokk ci ñi nga xam ne looloo tax ñu daw te borom bi nee na ñooñu wa laqad afa Allahu nee jéggal naa leen moo tax mu ne maa ngi seedeel man Ibnu Umar kene buur yàlla jéggal na waaw <laughs> wa waaw <laughs> fekk na yeneen xare yi tamit moom Sayyidina Uthman ibnu Affan radiyallahu ta'ala anhu fekk na yeneen xare yi fekk na yeneen xare yi muy ay ghazwatu jam Qaynuqa Uhud xam Hamra'ul Asad ba yonent ma ne saar saam nee gaa yi ne après Uhud bañ leen di tëkku yonent ma ne ne waa waa Makka nee nañu ñu ngi ñëw ngir jekkali leen parce que ils rien fait ndax waroon nañ leen a jekkali waroon nañ leen a jekkali ñu ngi ñëwaat alladina qaala lahum annaas inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waaw ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne nit ñi dañ leen ne yépp def leen attention de nit ñi ñu ngi leen di tëkku ñu ngi leen di waajal ngir dal seen kaw muy waa Quraysh yonent ma lay saar saam tontu waaja ne ko xasbunallahu wa ni'mal wakiil ne gaay nag nañ leen génn bu ma kenn topp lu dul koo xamante ne nii fekke woon na Uhud ba mu des Seydina Jaabir ibn Abdillah moom rekk la permettre mu ñëw moom mi nga xam ne fa baayam bi Abdallah ibn Amr ibn Haram bokk na ci ñi nga xam ne faat nañ leen keroog Uhud waaw ki nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam la buur yàlla waxal sans intermédiaire waaw laaj ko ne ko sama jaam Abdallah ibn Amr ñaar Abdallah ibn Amr ibn ah, ah, Abdullah ibn Amr ibn Haram la ñaanal lu la neex ma defal la mu ne ko damaa bëgg delluwaat ñu may rey kanam mu ne ko loolu sama sama dogal moo jiitu kenn ku génn àddina moom doo ko delluwaat waaw mu ñaan aaya yi ñu doon jàng voilà ñu leen di kii ci alquran ba niñ koy nasaxale hein kon mooy moom àndaat na ci loolu ba ñuy dem amra xamraul asad xamraul asadi xamraul asadi fekk na tamit yeneen xare yi ay xandaq bi coalisés yi ñëwee ne dañuy boom ci julli yi moom Seydina Usmaan tamit newoon na fa ak xare yi ba nga xam ne nag ci la jayshul usra ghazwatu Tabuk ci neuvième année bi amee yonent bi alayhi salaatu salaam di soññu nit ñi di leen soññ ci ñu génne li ñu am ngir ñu waajal xare bii di watu Tabuk ndax fi ñu doon def dafa sori waaw dafa sori ci mois rajab ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam bi moom sallallahu alayhi wa sallam mu yëgal ko nit ñi lu maso la def bu doon dem xare doon doon yëgal nit ñi naan fee laa jëm da ko doon nëbb ba dernière minute bii nag mu ne leen fee laa jëm waaw waajal leen ko di soññu nit ñi ñuy saraxe waa ahlul ghina di joxe comme l'imam ibn Saq wax mu ne wa anfaqa Usmaanu nafaqatan azima lam yunfiq mithlahu ahad seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu daal di dépenser dépense boo xam ne amul kenn ci jullit ñi koo xam ne dépenser nga lu mel noonu keroog loolu nag incha allah nan la ko defee loolu incha allah moom la gis ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci tarjama zul nuurayni zul hijratayni ah zul hijratayni Seydina Usmaan ibn Affaan saalisu xulafaa irraashidiin radiyallahu taala anhu wa ardaah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin